أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ويقول الله تبارك وتعالى في سورة المزمل إن شاء الله تعالى ñu ñëw ci saar bi nga xam ne moo tegu ci suuratul Muddassir di suuratul muzammil ñoom ñaar daanaka ñoo bokk li nga xam ne moom lañuy tekki te boo gisee ne ba ñuy tàmbali suuratul muddassir waxoon nañ ci li nga xam ne ak duuti li nga xam ne mooy anaban moo njëkk a wàcc walillahi alhamdu wal minna saar bii di al muzammil mooy ki nga xam ne dafa sangu dafa sangoo am mbalaan mooy li nga xamante ne nii moom lañ waxoon rek ci al muddassir saar bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute ci kan la wàcc am na ji ñu ëpp ci ñoom dañu ne rahmatullahi alayhim kene saar bii mu ngi wàcc makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima am ñoo xam ne ku mel ni Mawlana Ibn Abbas ñu jële ci moom mu ne ba mu des aaya yi nga xam ne mooy aaya bu mujj ba nga xamante ne nii falay waxe ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al ba foofu ba mu des foofale lu mel noonu it moom jële nañ ko ci ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim mu am ci ñoo xamante nii nag dañu ne noo am na yenn yoo xamante nii li leer moom mooy ne saar bii nii sax ñoom contrairement lu wuteek li ñu ne wax ñu ne saar bii Medina la wàcc ku mel ni al imaam Abu Abdillah al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ci tafsiram bi moom loolu la dëgëral que ne saar bii Medina la wàcc loolu nag mooy wax la joo xamante ni nii daanaka bariwul nag ñu ko wax. waaye moom loolu la dëgëral ne loolu ci la wàcc ndax mu ngi sukkandiku ci xadiis yoo xamante ne nii dañ koy nettali di ko jële ci sayyidatuna Aisha as-siddiqatu bint as-siddiq radiyallahu anhuma muy suñu yaay Aïcha li muy wax ne yonent bi alayhi salatu wassalam daa fekkoon mu sangu bi mu wasaar bi wàcc dafa sangu woon ci mbalaan boo xamante ne nii benn xaaj bi mu ngi woon ci moom benn bi mu ngi woon moom mu ngi tëddoon moom sayyidatu Aïcha sangoo beneen beneen wàll wi mu ne moom day wane ni lii la da tamit na hadith yoo xam ne ñu ngi ci sahih al imam Muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ci sahiham di wane ne wa sayyidatu Aisha dañ ko laajee ci wàllu naka la yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi di jullee guddi di naafila guddi la mu tontu moom mu ne loolu day wane ne lii nii moom mi dina wàcc wallahu ta'ala a'lam waaye li gën a bari moom dañ ne nag Makka la wàcc ndax moo ci contexte bañ la waxoon bi nga xam ne ci ni mu ko nose na nga xam ne moom lañ doon wax ci suuratul muddathir bi yonent bi alayhi wa wassalaam doon wax zammiluuni zammiluuni dassiruuni ni ginnaaw gi ci la wàcc loolu moom mooy bi suuratul muddathir wàccee ba pare après la wàcc ci yeneeni jamono yoo xamante ne nii nag du jamono jooju loolu mooy li ëpp li nga xam ne moom lañu wax wax wallahu ta'ala alam kon suñu borom tabaaraka wa ta'ala di tàmbali mu ne bismillahi irrahmani irrahim mu ne kon ci turu gi nga xam ne mooy allah arrahmani fees dellëg yërmande arrahimi yërn yërmande yaatu ci moom lay tàmbale mu ne ya ayyuhal muzammil eh yow mi nga xam ne yaa sangu wax nañ ne loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu ko wax bari na mooy gis nañ ne ba mu jógee ca xuntuma comme ni mu newee ci saxiixayni li saxiix imaamul Buxaari ak saxiix al imaam Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhima fi nga xamante ne mooy ci bi ñuy wax ci début révélation bi ci njaal bi wahyu suñu yaay sayyidatu Aisha nettali ko foofu waxoon na bam demee ca sayyidatu Khadija doon na wax ne zammiluni zammiluni bi iqra di door a wàcc waaye comme niñ ko gisa woon ci jotaay yi weesu ci suuratul Muddassir ba mu gisaatee sayyidina Jibril beneen jamono mu koy woobu xool xool gisu ko xool ci kaw gis ko ba daanaka manatu la dox ba nim jóge ba dem ci sayyidatu Khadija euh, bam fa demee tamit radiyallahu anha doon na wax ne zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni sàng ma sàng leen ma ci kaw noonu ci la suuratul muddassir wàcce woon waaye it ginnaaw gi ci la saar bii tamit wàcc mu yaa ayyuhal muzzammil e yow mi nga xam ne yow yaa sangu waaw qum waxal qumil layla jógal guddi gi illaa qalila ba mu des lu néew mooy jógal ngir lan ngir di julli julli di julli guddi di def ay nawaafil ay naafila guddi nisfahu mooy li nga xam ne mooy xaaju guddi gi julli lu taxawal xaaj bi awin qus minhu wala boo nga wàññi ci xaaj boobu boo ci wàññee muy un bi muy ñetti guddi gi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bu njëkk wi taxaw ci aw nis aw inqus minhu qalila nga wàññi ci xaaj boobu tuuti aw zid alayhi wala nga yokku mooy xaaj bi boo ci yokkee mooy deux tiers mooy ñetti xaaj bu ñu ko xaajee ñaari xaaj aw zid alayhi wa rattilil qur'ana te nag boo taxawee di julli na nga tari di jàng alqur'an tartiila jàng moo xam ne mu dal la ànd ak génne araf bu nekk ba nga yàkkamti di jàng ndànk ndànk comme ni ko yonent bi alayhi salatu wassalam di def doon doon defee mu ne inna sanulqi alayka qawlan saqila ndax ñun borom bi tabaaraka wa ta'ala sanulqi xel séef nañoo sànni alayka ci yow qawlan wax joo xam ne saqiilan du diis a diis la muy wax yu bii muy alquran bii aka diisoon moo tax as-sayyidatu Aisha bintu Siddiq radiyallahu anhuma wa ardaahuma nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg wax yu bi mooy da doon wàcc fekk mu nekk jamono joo xam ne ju sedd la waaye bu wax yu bi wàcc day commencé ñaq tooy xet naka noonu it noonu la diise noo tax Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu taalibi la woon ci bi sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa bi alayhi salatu wa salaam ma toog ci wetam tànkam tegu ci sama kaw tànk alquran bi wàcc nee na damaa mujj gi dafa diis tànkam bi dafa diis ci sama kaw ba sama ba ma ragal ne sama koog bi day damm loolu ngir diisaay bi ña ko noonu it yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu masaana yéeg ci jëleen wax yu bi di wàcc jëleen bi du ko attan day yëg tàllal baat bi ci suuf ndax même baat bi dootu ko mën a téye noonu dootul mën a taxaw ak ci tànkam moom jëleen gi loolu lépp ngir wan la diisaayu alquran moo tax mu ne innaa ñun sa nulqii xëlséen nañoo sànni alayka ci yow salawaatullahi wa salaamuhu alayhi alayka ci sa kaw qawlan wax joo xam ne muy wax yu bi saqiilan bu diis la mu ne ko inna naashiyatal layli li nga xam ne moo sosoo ci guddi gi muy jaamu yàlla gi ngay jaamu yàlla ci guddi ta tàmbali ci guddi gi mooy qiyaamul layli mooy taxaw gi ngay taxaw di naafila ngir sa boroom di julli ay rakaat ngir sa boroom vie moom de ashaddu waqan moo gën a dëgër ak taxawaay gën a dëgër ak teguwaay moo gina dal wa aqwamu qiila te moo gën a ànd li nga xam ne mooy wax ji moom ci lay gën a ànd xol bi ndax lépp danaan teg ngeen ànd ak li nga xam ne mooy ak dal di settantal wax yi alquran ji waaye di settantal li nga xam ne mooy maanaa yi ak tamit di xam ne borom bi tabaaraka wa taala mooy ci dëgg-dëgg mooy kiy jàng alquran moom moom nga bàyyi ci xel di ba di settantal loolu le loolu ci guddi gi yu koy dina mën ndax lépp naan tekk alors ko bu dee bëccëg gi lu nekk yi yëngu booy julli am lu yëngu wala am ku jaar sa kanam am ku def nii yooyu yëpp du am ci guddi gi mu ne inna laka fi nahaari tawila boo defee lool nag ci guddi gi mooy nag na nga xam ne am nga nag ci bëccëg gi sabhan tawila jamono ju yaatu joo xam ne nag sa sa ñi ngay dunde nag man ngoo tee dem ute ndax boroom bi tabaraka wa taala wootewul ci li nga xam ne mooy lii da rahbaniya yi karcaani di woote mooy nekk ci foo xam ne ne dañuy jaamu yàlla lëlu duñu def dara toog rek ne dañuy jaamu yàlla du ñu liggéey du ñu def dara daal di dogoo ak société bi ak nit nit ñi mu ne déedéet l'islam xamul loolu moo tax ñu ko doon jéem a def ci l'islam sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam daf leen koo tere moom ku mel ni sayyidina Usman ibn Maz'un radiyallahu anhu yonent bi alayhi salatu salaam daf ko ko tere woon ndax lislaam noonu la mooy ne deel jaamu yàlla ci guddi gi waaye bu bëccëgee nag nanga nga fexe yow li ngay dund bul xaar ay nit di la ko yoral fexeel ngay kër kër yi di dan dañi ngir loo xamante ne nii lu lew la looy dugal sa biir ak looy dimbalee jaam yi kon mu ne ko wadkur isma rabbika bukra wa tabattal ilayhi tabtiila lu mu ci man bi doon guddeeg bëccëg nag del tudd tay fàttaleku sa turu borom del tudd sa turu borom mi nga xam ne mooy Allah dee def dee ko tudd ci sa làmmiñ dee ko tudd ci sa xol wa tabattal ilayhi tabtiila na nga dogu ak lépp wëlif lépp jëm ci sa borom tabaaraka wa taala bu dara doxat sa digganteeg sa jaamu yàlla bi nga war a def même buñ la nee bëccëg gi liggéeyil tekkiwul ne na dangay dem nag yaw sa julli yëpp nga bàyyi leen naan boo wàccee naan damay damay fay déedéet waxuñu la lool loolu bu mu la teree lé bu mu la teree jaamu yàlla de te nga xam ne nag sa borom boobu mooy rabbul mashriq wal maghrib mooy borom li nga xam ne mooy mooy mooy mooy sow mooy tenku mooy tenku la ilaha illa hu amul kenn ko xam ne moom la ñu war a jaamu ca dëgg ku dul moom fattaxidhu nanga ko jàppe wakiila booy wàkkeerlu buy wàkkeerlu ci Samba bul wàkkeerlu ci Demba bul wàkkeerlu ci Nogoy wala ci ci ci ci ci Aminata waaye wàkkeerwul ci ki nga xamante ne mi mooy sa boroom moom wàkkeerwul ci moom kese jàppe ko ci ki nga xam ne moom dong ci moom kese ngay wàkkeerlu wasbir te na nga muñ ala ma yaquluuna li nga xam ne moom la ñuy wax ñoom yéefiri Makka yi di la dal di dal